Euh, kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn ci tool ci tool bi ci garab gi nga xam ne moom lañu ñu nekk di wax ngëneelu xiif ak mettitu dundu ak di néewal ci wàllu euh, lu néew rek di jàpp ci lu néew ci wàllu lekk naa nag li nga xamante ne mooy lu ñuy sol ak li nga xam ne ak yeneen yi nga xam ne ay ciru bakkan lañu ak bàyyi bànneex yi ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadis bi nga xam ne moom lañ mujjee woon gis moo doon xadis numéro cinq cent un bi nga xamante ne nii moom moo doon xadis Seydina ta'ala anhu wa ardaah bim wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ij'al rizqa aali muhammadin quuta walillahi alhamdu wal minna nag ñu war a gis xadis bi ci tegu ba léegi mooy xadisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu xadis la bu gudd moo tax jànguñu ko eh, waxoon nañ la bu ñu ko tàmbalee yaa vay di nga gis ne xadiis ah, xadis bii kat eh, du dañ koo gisoon ci Riyaad bi mu bokk ci xadis yi waaye tuddoon nañu ko voilà tuddoon nañu ko xew-xew bii ci benn ci occasion yi Euh, yoo xam ne taxoon nañu daal di doon koy tudd kon mooy xadis cinq cent deux mu ne wa an abi hurayrata xadis bi mu ngi koy jële ki mu jële woon xadis bi jiitu mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci ko ñu naan abu hurayra radiyallahu anhu lool moo gën siiw ci turam loolu lañu ko xame li nga xam ne moom kenn daal du ci wute waaye siinoo moom kanta turam yàgg nañ la ko wax ñenn ñi nag nee nañu Abdul Abdurrahman ibn Sakhr la tuddoon te loolu mooy li gën am ñu ne Abdurrahman ibn Ghanm am ñu wax Abdallah ibn A'id am ñu ne Abdallah ibn am ñu ne Sakin la tuddoon euh, ak ay wax yoo xamante ne ñii ne Amir ibn Abdi Shams ñii ne Amir ibn ñii ne Barir la tuddoon ñii ne Nuhm la tuddoon ñii ne Abdu Shams la tuddoon loolu ay wax la yoo xamante ne ñii ne Sa'id ibn al-Harith ñii wax wax yoo xamante ne nii yu bari la <coughs> waaye li nga xam ne daal mooy li nga xam ne kenn wutewu ci mooy Abu Hurayra <coughs> waaw moom daal mooy Abu Hurayra radiyallahu anhu ad-Dawsi ko joo woon ca waa Yaman ca Daws léegi eh, moom mu ne annahu qaala nee na mu ne allahi alladi la illa hu waaw am na ci yeneen riwaaya te laayar bu ko wallahi te loolu ñëw na ci saxiixu imaamul Buxaari noo xam ne noonu lañ ko solo wallahi waaw mu ne allahi alladi la illa hu mu ne maa ngi wàdde ci li nga xamante ne nii ci yàlla alladi mi nga xamante ne laa ilaha illa hu amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa huwa kudul moom waaw noonu la tàmbalee waxam mooy tàmbali ak waat ah fii nag insha allah comme xadiisu seyna euh, Utba mooy ni ñuy waxe bii moo gën a gudd dem dañuy waxaale njàngat yi lépp ci biir waaw dañuy waxaale njàngat yi euh, lépp ci biir waaw ak baax <laughs> waaw waaw kon allahi mooy wallahi rek al imaam al xaafiz rahimahullah mu ne wa sabata fi riwaayati rawh wa Yunus ibn Bukayr wa ghayrihima bil waawi fi awwalihi waaw allahi boobu foofu ñoom wallahi kon mu ne maa ngi waat waaw waat la alladi mi nga xam ne laa ilaha illaa hu amul benn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur amul benn buur ku dul moom waaw loolu ñu ciy jànge ne kon tàmbalee say wax yoo xam ne dafa am solo tàmbalee ko waat loolu dara newu ci te loolu ci yonent bi alay saa saam lañ ko jële waaw walladi nafsu muhammadin bi yadihi waaw waat naa ci ki nga xam ne bakkanu sayyidina muhammad mu ngi ci loxoom yàgg nañoo gis yu mel noonu ne waaw akbar mu ne kon allah alladi laa ilaha illa hu in kuntu la a'tamidu bi kabidi ala al ardi min al ju' wa in kuntu la ashuddu al-hajara ala batni min al-juu' Allah waaw lu fàtte ne ñu ngi ci buntu ngëneelu xiif ak mettitu dund ak di yemale ci wàllu lekk ak naan lu néew ak yooyu ba mu jeex waaw mu ne man doon naa nekk la atamidu bi kabidi ala al-ard doon naa jël sama res yi mooy sama bopp la may tëdd ci suuf si waaw alal ardi minal ju'i te dara taxul ma tëdd ci suuf si parce que mënatumaa taxaw waaw waaw <laughs> sama biir bi laay jël dëpp ko ci suuf waaw wala wa in kuntu te doon na ma dikkal man Abu Hurayra la ashuddu al-hajara ala batni min al-ju' doon naa jël ay xeer takk ko ci sama biir bi ndax xiif ngir mën a mën a taxaw ngir mën a soutenir sama bopp waaw mooy suuf si muy dëpp teg ci biir bi loolu lan la mooy liy war a moo moo koy taxaw taxawaayu lan xeer yi bu amul xeer wala daal mbir yi lii yoo gën a woyof ci moom mu tëdd noonu dëpp biir bi ci suuf waaw <laughs> waaw loolu nag daa am lu ko waral mooy xiif waaw allahu akbar waaw mooy alsaqu batni bil ard allahu akbar loolu mooy li li li li li xeer yi jariñ mooy soutenir nit ki loolu la suuf si di jariñ ndax mooy cosaanam waaw xam nga tëddin wu mel noonu comme niñ koy gisee yonent waaye da ko doon tere nit koo xam ne day tëb day tëdd dëpp waaw moo tax saxaaba bi nee na damaa nekk ci jàkka ji jàkkaay yonent waaye saa saam tëdd noonu waaw nuñ koy waxe mooy dëpp ko waaw tëdd ci lal bi wala foo mën a tëdd ci suufa bi yëpp ci lal tugeeg yëpp ah yow boo taxawee nga ta comme si nga nga dëpp sa biir bi voilà sa biir bi léegi sa loxo yi lépp nga teg ci suuf noonu di nelaw dëpp yeneen tubaab saa saa am da doon tere lool moo tax neen damaa jekk rek am ku ma kobos ci sama tànk yi ma xool <laughs> ma yëkkat sama wopp xool mu yeneen tubaab saa salaam mu aaye ma loolu waaw ndax loolu këddinu waa sawara la wal iyaazu billah te nit warul di niru niru lu ñoo xamante ne nii ñooy almaghdubi alayhim ndax safara moom ku fa dugg yo borom bi mere na la waaw kon moo tax loolu nañ ci bàyyi xel bariwul nag ñu ci bàyyi xel léegi léeg am na ñoo xam ne sax xamuñu ko woon waaw ndax nee nañ mooy position bi gën a gaaw a euh, mën a mën a noppaleku waaye loolu euh, mooy miin la rek waaye déedéet waaw position bi gën mooy yonent bi alayhi doon tëdd mooy wet wetu ndejoor voilà loolu mooy bi gën. am na dëpp moom loolu daa wax da ko lëkkale ak ñi nga xam ne waa waa safara noonu la ñuy tëddee waaw te nag ak tashabbuhu euh, di niru niru lu li def loo xam ne day lay da nga koy niru ñoo xamante ne nii borom bi da leen a mere ba di leen sànj am sànjam di ci def loolu jar moytu waaw moo tax nit ki bu ko xamee nag début bi bu dee lële rek la xamoon dëpp kese dina xaw a metti wax mbir mi loolu la bakkan la bakkan waaw bay kii sax ma non waaye garaawul waaye lii dara newu ci en tout yow loolu dañ koo sib sax waaw fii mu tere googu noonu du lu xaraama waaw dañ koo waaye loolu lépp dañ naan la loolu waxi waxi iblis yow fexeel rek nga tënku ci li yonent waaye saa saam jàngale fexeel ba bul def li nga xamante ne nii loolu la aaye kii nga xam ne noonu la doon def boo ko defee léegi borom bi yombalal la feneen beneen façon tëdd bi nga man ko léegi waaw dina kii nag waaw man na jël ay ay fan man na jël ay jours mën na jël benn bés mais boo dogoo moom loolu la sa bakkan day rétif parce que le nafs est rétif daa mel ni fas màmm waaw boo ko teree lay bañ bëggul ko ko canaliser waaw yow yow yow yow yow yow yow daw léegi nag sauf que yow boo ko defee après roye ci sunna allah waaw léegi nga commencé man di tëdd ak wet waaw dootoo mën a te nelaw lu dul noonu te day simple waaw début moom day xaw dina xaw ko mën na xaw compliqué c'est pas que day compliqué tout le temps mais c'est lu tax mu compliqué parce que sa bakkan moo ci du nangu te tamit ak ak habitude l'habitude bi nga am léeg-léeg nit bu amee habitude lu leen ba ko completement nekk ci leneen day xaw a jafe waaw. non man c'est que damay gëmmeentu te damaa war a teel a xëy damay tëdd beneen côté ba sonn du ma ne alors que bu may dëpp di nelaw <laughs> ñu la loolu lépp euh, jar rek essayel rek essayel voilà essayel anta waaw te di nga àgg ilal mooy lan roy ki nga yu ñu borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw ki nga xam ne moom la nekk na ci biiram eh, royukaay bi gën mag kanta sayyidina Abu Hurayra nag radiyallahu anhu lii mu def mooy daa am lu ko waral parce que xam nga kiy tëdd ngir nelaw dëpp bokk la ki nga xam ne dafa dëpp parce que daa maratu la taxaw ndax dafa xiif waaw xam nga lu am darura darura moo ko jàpp kii maw leneen lu mu def mooy soit léeg-léeg mu takk xeer ah, ma ne kenn xamu ko mooy li ma yàgg wax rek waaw gis àddina bi bu yóbboo kuy wax na nga prudent waaw na teey yenn général yi tey nit war na koo moytu ay lii amatul non bul wax ni amatul neel man xamatuma ko wala masuma dégg déggatuma ñu wax ma ko voilà tey dafa baax parce nit ñi li ñuy dund du ku nekk la muy dund mooy ñëw di ko wax ci place publique waaw am na ñoo xam ne wallahi boroomi boroomi sutura te ña ko xam sax ñu koy def du ñu ñëw di ko wax waaw yow nag bu dee ne yow yàlla dalaa <laughs> suñu classe yi waaw waaw dugal ñu ci ay ay ay ay ay géej xéewalam yoo xamante ne daa tax xamuñu yenn réalités yi yenn yi ba bëgg bëgg koo nier déedéet loolu laysa min al xikma bi shay loolu bokkul fii shay'in bokkul ci xikma ci dara waaw moo tax nit da ngay moo tax à chaque fois li mel nii dama naan am ñu sonn de man li may li may wax mooy li ma xam waaw moo tax kenn du ne waaye sa waay lu tax non man li ma xam laa wax neew ma amul dama ne sama lan li ma xam waaw xaw ma nit koo taman li ma xam day dara ci àddina beeg ñi mu toll day dara man waxuma la dara Sénégal kese France kese man li ma fi xam day dara par rapport ak li fii xew waaw man dama ne d'après li ma xam ci loolu laay wax waaw kanta li keneen xam dama koy bàyyee la mu xam te bu ko waxee ma nangul ko ko waaw maadaama gisuma luy weddi la mu wax waaw kon dama ne man de xaw ma te ma su dégguma koo xam ne noonu lay def mooy nii ñoom ñu doon def ndax xiif xiif waral ah ñuy takk ay xeer jël ay xeer takk ko def ko ci biir bi takk ko te yonent waaye saa noonu la doon def comme ni ñu koy gisee ci biir xadiis yi ñëw léegi waaw léegi nii mooy <laughs> ci bunt bi nii ñu nekk xandak keroog bi ñuy gas kii bi moom itam loolu daloon na ko te yàgg na koy dal da yonent waaye saa saa takk xeer ci biir bi ngir mën a sukkandiku ngir mën a dina taxaw ngir mën a taxaw ndax xiif waaw léegi nag xeer yi yooyu muy def léeg-léeg dama dem loolu daa laaj da doole taxaw bi uti xeer mais ki xiif ba marul loolu du muy ma leen na ci des mooy ku nekkoon léeg-léeg du am force boobu li muy def mooy lay lay dëpp jël biir bi dëpp ko ci suuf waaw ngir loolu noonu day sànn waaw kooku bokkul ak ki nga xam ne day tëdd di nelaw ngir loolee kii da koo def ngir darura manul leneen bu amoon force si takk xeer loolu lay def waaye nag suuf si eh, moom day taxawu xeer <laughs> kon mu ne kon dama doon def loolu léeg mu daloon ma de te du lu raar de waaw te dara waralu ko nag in kuntu la a'tamidu bi kabidi ala al-ardi min al-ju' wa la ashuddu al-hajara batni min min li ko waraloon li lépp mooy xiif allah waaw baabu fadlil ju'i te ñii ñooy soppee yàlla nii lañ doon dunde borom bi di leen gis ñu nekk ci lii te neewuñu ah waaye yàlla moom xanaa gisul ci li ñu nekk waay ah lii metti na de xanaa ñu nekkuñ ci dëgg wa kisra wa qaysar ala batil <laughs> ah, al mubin ah ala al batil al mubin neewuñu woon ah lii doy na waara waaw ah, borom bi moom xanaa gisul suñu xaal nag ne ñoom suñu dund gi ni métte alors que Qaysar ak Kisra ñu ngi koy weddi di def ay tojaange ba pare am lu ne gaññ déedéet loolu la bi tànnaloon tout cas ñu bari ci ñoom allah te seen sang it alayhi salaatu wasalaam bi suñu sang noonu lu doon dunde waaw mooy xiif gi ah, lu mu xamoon la de moo taxoon mu ne woon waaja inni uhibbuka dama laa sopp mu ne ko seetal li ngay de <laughs> ko mu ne ko ah kon nag fa aid lil faqri tijfafa waaw waajalal la ñàkk de loo koy wiqaaya loo ci loo ci lu loo ciy protéger woo bu ñëwee ndax moo gën a gaaw ndax fa inna al ila man yuhibbuni min al hajari min as ila muntaha ndax eh, ñàkk moo gën a gaaw ci ki ma sopp man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ci ki nga xamante ne moo ma sopp min as-sayl ila muntaha moo gën a jege kooku de que ndox mi waawe bi jóge ci kaw di déverser wu ci torrent yi di jëm fa mu jëm allahu akbar kon nag <laughs> ah <laughs> kon mu ngi noonu kon nag al-juwa lii ngëneelu li nga xam ne moom la sang yi newe woon radiyallahu anhum wa kon lëkkaale ma buntu baa ngoobu te tàmbalee wala qad qa'adtu te dëgg-dëgg mas naa jékki toog yow man benn bés man Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ardaah ala tariqihim alladhina yaxrujuuna minhu ci xam ne buñ mësoon a jóge jàkka alhamdulilah ñoom jullit ñi fa lañ doon jaar mu bokk koog yonent bi alayhi salaam waaw alladhi yaxrujuuna minhu mooy yoon woowee fa la yonent bi alayhi salaam doon jaar mais dafa am ay saxaaba yoo xam ne ñoo ko yonent bi alayhi salaam ñoo bokkoon fu ñu doon jaar ngir mën a dugg këram xam nga yonent ay alayhi salaam këram nekk Sayyidatu Aisha rido bi ngay xëcc ci dugg ci jàkka ji mais tout le temps du foofu lay aye <laughs> te yonent bi alayhi salaam bu ayee feneen. day day day jaar fi muy jaar ngir dem ca kër ga ci ndax ay néeg la woon moo tax alxujuraat ay appartement ay néeg la waaw appartement nga jàpp rek comme ñun ni ñu amee appartement ay waay ay waay loolu ku ko jàppee juum nga de <laughs> salle de bain ay waay ah benn kii lal bu baax ay waay armoire ay waay séjour lépp ñu ne ay wa saa yi moom moom benn cuisine ci wet gi ay wa appart mbokku benn néeg la woon. tuuti ku nekk waaw léeg-léeg yo- boo tax eh, gisoo Sayyidatu nit Sayyidatu Aisha sa mu tuutee woon ba léeg-léeg doo yonent bi saa saam bu doon naafila guddi bu tëddee moom tànk yi il faut yonent bi saa saam pour mu sujjóot da koy kobos mu puus <laughs> mu mën a sujjóot bu si jiwaatee nee na ma tàllalaat samay tànk yaakaar nga ne loolu yaat ma bu yaatoon nga ni yaat yi dina ñëw bu fi yonent bi saa saam tamit di jullee di fa julli di fa tëdd di tàllal tànk loolu dara bu amee lu mu lay wane mooy néeg ba tuuti woon na loolu lañ la naan xujuraata ah. <laughs> voilà léegi nag yonent bi saa salaam yoon yu muy jaar ngir dugg ci kër gi bu amee feneen foo xamante ne jegewuloon ak néeg Sayyidatu Aisha noonu ah radiyallahu anha nit ñi tamit am na ñoo xam ne ñoom ñoo bokkoon ak yoon loolu la naan léegi nag yoon woowee ma xam ne kon fii comme que gaa yi julli nañ ba pare teg ñu bari nañ fi jaar xaaral ma toog fii. mu ne wala qad qa'adtu yawman moo tax benn bés daal dinaa jekki de to ala tariqihim ca seen yoon alladina yaxrujuuna minhu fa la ñuy génne buñ jógee ci jàkka ji fa marra Abu Bakr waaw Allahu akbar nee na daal diñ nekkee noonu rek Seydina Abu Bakr daal di romb <laughs> waaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw nee na nag bi nga xam ne ci la romb moom ah Seyna Abu Bakar ah ma daal di fa sa'altuhu an ayatin min kitaabillah ma laaj ko benn laay ci téereb yàlla bi boo xam ne ngir mu leeral ma ko daal <laughs> waaw mu ne nag ah ma sa'altuhu illaa li yushmi'ani <laughs> non laaju ma ko woon ngir xam de waaw kon ñu xam ne am na façon laaj yoo xamante ni nii ah kinaaya la <laughs> waaw te loolu it lu rafet la waaw mu ne ma laaj ko benn aaya ci laayay yàlla yi ci alquran laajuma ko lu dul ngir lan ngir li yusmi'ani mooy mu suurloo ma ngir mu ne ma Abu Hurayra nañ dem kër ga ngir ñu demee lépp lu mu fa war a laal lu mu fa war a lekk mu boole waale ma ci ba ma am lu ma lekk man ci sama xiif gi ma nekk non waaw loolu nii dañ ki gise ne kon nit loolu dañ ciy xame ne kon nit lii lu rafet la ci façon laaj waaw mooy laaj goo xam ne man da ñàkk xam nga li ko dal nekkul laaj goo xam ne ci paresse la jóge noonu dafa tàyyeloon déedéet dafa bëggul woon a def alkas dafa doon bañ def alkas ah déedéet non non parce que moom li ko ñoroon moo doon njàngaleen yonent bari saa saa ak di takkook yonent bari saa saa te yonent bari saa eh, fii ngeen liggéey yéen waa ahlus suffa yi aca déedéet waaw wala façon idée yu farfol yi ngay dégg ñenn ñi di wax naan voilà lu tax gars di def lii di def lii alors que demuñ kii wi non loolu c'est pas normal ma ne ku la ne c'est pas normal alana fi rasul alaysa lana fi rasulillahi uswatun hasana est-ce que nekkul pour ñun ci yonent bi alayhi salaatu salaam royukaay bu rëy bu doon bu gën a bu doon ne loolu la nekk ah koo xam ne man naa dégg xiif gi ak coono yi ngir am xam-xamu diine nekk fi di def yenn métti yu yi nga xam ne bu ko defee dootul mënati dara que bari na ñoo xam ne looloo tax xamuñ seen diine ah bi non non c'est que oui non affaire bi da ngay daw rek non non non moom kay du ko respecté bu dee sax finalement du ko doyadil benn yoon wal iyaazu billah lu bari lu ko l'islam ajjuma moom bu ko waxaale moom ajjuma bokkul ci programme am parce que tout le temps nee na mu ngi ci liggéey bi waaw yaakaar nga ne kook loolu loolu loolu xéewal la ci moom liggéeyam boobu musiba la liggéey boo xam ne yow farata yi la yàlla teg doo ci def dara ndax liggéey bi lu ñu wax nga naan liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey waxoon nañ ko fi voilà continuer noonu ñu lay jay naan la c'est le travailleur de l'année voilà voici la fin de la début de l'année on fait les comptes vraiment c'est lui l'ouvrier de l'année c'est le plus la plus grand bosseur de l'année waaw nga topp noonu rek naan il n'a même pas de dimanche voilà il n'a rien il non fent naa nag comme que kii na il va prendre lan trois jours de de de congé te bu dee congé nee na Las Palmas lay dem wala loolu trois jours ngir noppaleku foo xamante ne jàkk amu fa dara amu fa waaw wala bu fa amee sax dafa dul dem di julli waaw waaw après kooku bëgg a dund noonu mooy mën na dund ba dee du ma sa dem àjjuma xanaa ba mu nee gone ak ba mu ñàkkee wal iyaazu billaah loolu xéewal la ci kooku wallahi du xéewal waaw <laughs> moo tax ñii ak waa ahlu suffa ñi ñuy gis fii te gisoon nañ leen radiyallahu anhu yonent waaye saa saa bu doon ne loolu jaaduwul doonu leen bàyyi ci loolu ku nekk sa waaw ku nekk sa moo tax waaja ba doon plaindre di kaas kenn ki bu dee xëy di wuti xam-xamu diine kenn ki moom di liggéey <laughs> waa ji liggéey ñëw ci yonent waaye saa saa am di kaas quoi waaw naa koy diw mi waaw moom nangam ak nangam. yonent bi saa saam ne ko amaana yow dañu lay wërsëgal moom moo tax la la ngay am ne ci sa liggéey ba barkeem nga ko amee ci barke waa ji waaw mooy moom moo tax waaw te baa boobu baa baa boobu mooy ci barkeem waaw mooy à moom yow ku la ne est xam nga est ce du yow li ngay am moom nii moo tax moo tax moom laa doon wax naan bari na gaa yoo xam ne ndeysaan moo tax borom bi tabaaraka wa wallahi allahu akbar mooy dafa dafa nëbb mbir yi quoi moo tax prudence baax nit ki lay jàpp nay effort boppam la ndekete yoo mooy yonent way saxam gisoon nañ ko mu ne yéen est nekkul ñu leen di wërsëgal di leen tawal di leen defal lool lu dul ci ngëneelu seen way ñàkk ñee tax waaw ndax kat bu dul woon yenn bàyyi ma yi nga xam ne manuñoo waxta sonn nañu waaw waaw lawla bahaim ah bu dul woon ay bàyyi ma yoo xam ne manuñoo wax ak gone yoo xamante ne nii manuñu dara ak ay jirima ñu mel noonu ak ay buduloon noonu ay yoo xamante ne ñoom la ci boroom bi seet <laughs> kon bugal mi dina leen ko sotti te dara du leen wërsëgal dara kon nag moo tax ma ne la woon loolu mooy lii réalité te loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax léeg-léeg gars yi dañuy fuuy na xamuñu seen bopp waaw xamuñu seen bopp waaw léegi nag jàpp na voilà di di xeeb ni waaw ñoom pourquoi ah loolu pourquoi ñuy def lii yoro ñoom lii da ngay waaru quoi ah da ngay waaru quoi ah alors xamul la li leen tere borom bi sotti leen mbugal mi mooy ñi ah bu doon paay yi ñuy xeeb naan ñii dañoo waroon a faatu sax quoi parce que ñoom ñoom ñoom vraiment dañuy dépenser trop ci paay yi quoi <laughs> yow xamoo ne bu dul woon paay yooyu suyuxun rukka yooyee ak gone yi nga xam ne dere yi ñuy nàmpal borom bi daa bëgg ñu dund te il faut mu jox seen yaay du ñu dundeek seen waajur yi hein ak bàyyi ma yiñ la wax ak ay jeunes yoo xam ne ndaw yoo xam ne dañoo ragal seen yàlla ragal seen boroom li ko jaamu wallahi konoon te kon dees na leen sotti li nga xamante ne nii mooy mbugal mi ab sotti la leen ko boroom di di déverser waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu lii waaw moo yéeféer ya ci beneen échelle ñoo jàpp nañ ne jullit ñee leen teree tedd quoi jullit ñee leen teree fri jullit ñee leen teree dund dund gu neex ndax loo wax ñu nekk fi naan lii baaxul àddina bi mënuñu dem fu nekk parce que yaa du musulman quoi voilà en plus di créer ay ay ay ay ay ay désordre ci réew yi parce que seen nii ñuy dundee voilà nii ñu bëgg naan bara seen obscurantisme gi wal iyaadu billah waaw loolee seen obscurantisme gi wal iyaadu billah voilà te xamuñ ne yeneen lay sa saam li wax ne suuf si borom bi du ko tukkal lu dul am na ko fi nekk naan allah allah allah allah <laughs> mooy ñooñu ñuy wax noonu buñ fi jógoon muy julli ni mais addina bi de yàlla day tukkil addina bi mais mais loolu réalité la boo xam ne ay ay ay ignorant lañ xamuñu ko tawal iyaadu billaah nga gis ay jullit yoo xamante ni dinañ dem bay am façon mébét yu mel noonu ci seen façon bokk jullit yi parce que ñoom ils n'ont ils sont les musulmans que jullit lu dul ci tur bi ñu am tur bi sax léeg-léeg leen ñu changé ko waaw ngir wan ne dootuñu dara bokkatu ñoom dara l'islam waaw di mébét nag jullit ñi way way ñii bu ngeen fi jëlee woon ci àddina bi kononte kon dina baax dindu ji dina gën a neex te xamuñ ne bu ñu leen fi jëlee woon àddina bi tukki ci saasi waaw waaw kon ñii nii nit manu ñëw naan walla man daal lu tax ñii di dunde nii mais yow lu ñuy sayoon est-ce que laa laaj waa ahlu ñëw ñoon di commandé kenn voilà loolu it benn mbir la mooy kii def loolu il faut moom itam mu bañ a nekk koo xam ne day nekk di sonal nit ñi yataka foofu na di di laaj nit ñi saasu ne non bu dee loolu la tam loo def dañ naan la demal nga liggéey bu dee am nga loo jàpp bien sûr ndax léeg-léeg la ngay wax ñun suñu Sénégal gi dañuy jàng dara waaw nga gis ñoo xamante ne nii wallahi la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma ay patron yoo xam ne mais il sans vergogne soit di muucu deretu nit ñi comme des vampires par quoi koo xamante ne amaana boîte bi sax moo fi ëpp ay moo fi ëpp diplôme moo fi gën a qualifié liggéey bi yëpp moom lañ koy sëf jël ko par ay stage saa buy waaj a jeex ñu renouveler ko te amul benn ci loi bi ñoo xamante ne pare nañ inspecteur du travail waxal ta dula payu dara inexistant presque waaw ñoo xam ne dañ naan patron bi forte ne ko ah boo fi renouveler tant de fois da nga leen war a embaucher par force bu dee bind nañ ko ci loi yi kenn appliqué wul dara te boo demee justice yow di nga ko ñàkk ñi nga xam te sa poste bii ñu bari ñu koy xool parce que yow lañ jël stage xamal ne y'a des milliers des milliers d'étudiants de qualifiés qui sont d'or yoo xamante ne nii bëggoon nañoo am poste bi ba ñu laajee CV yi daanaka waa ji CV yi ñëw moo tax tànn sa bu neex lay def bu ñëwee au lieu mu jox ku nekk xàqam ka mu jël jamais waaw di ko comme ab vampire comme ni yoo bi di xëcce dereetu ki nga xam ne moom moom mooy nelaw yëgul ne yoo baa ci kaw mu koy xëcc te nelaw yu xóot muy xëcc dereet am na ñoo xam ne loolu la ñuy dunde dem ba ci biir duñ ko jox salaire bu baax te liggéey bépp moo koy def léeg ba ci biir ne dañ koy wàññil salaire bi bu naree bañ ñu ne ah non c'est pas grave bon vous vous partez ah après ñun on va chercher ci ñu def parce que amoon naa 1000 CV wala 5000 CV. ma jël ci kenn gaa yi xaar voilà bu ko defee waa ji soit mu ne kon damay bàyyi ànd ak honneur wala mu ne ba man damaa am ay charge ak yu ma war a def war a jàppale sama ndey sama baay nangam te bu ma bàyyee lii nga xam ne laata ma koy am naa ko téye bu téye waa ji di ko di ko di ko exploiter noonu ba pare waajooju